بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashraf almursalina sayidi al awalina wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam siddiqin maulana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani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 mooy fi borom subhaanahu wa taala di waxe daal a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim walladhiina fi amwaalihim haqqun ma'luum lis-saa'ili wal mahruum sadaqallahu al-'aziim mooy di melal ba tey gaa yu baax yi ñi nga xamante ne dañoo jokk ci seen borom subhaanahu wa taala di gaa yooyu nga xamante ne dañoo mucc eh, ci ak seen mbir yi di jagadi dañoo mucc ci caalit dañoo mucc ci dund gu naqari ak dund goo xamante ne dafa xat dañoo mucc ci mëneelu seytaane ak kilifteefam gaa yooyu nga xamante ne dañoo jël seen bopp ñu jokkale ko borom subhaanahu wa muy wax seeni mbir muy walladina mooy gaa yi nga xamante ne ñoom day fii amwaalihim nekk na ci seen alal xàqun cër boo xam te ne dañ koy jël ma'lumun di bu ñu xam lis-sa'ili ñeel aji laaj wal mahrum ak ñañu xañ wala kañu xañ ah, ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañ aaya wala ci suñ jotaay yi weesu gisoon nañ ah, aaya bu njëkk bi ah, ba duggoon ci ñaareelu aaya bi gisoon nañu Euh, ne xàq bi nga xam ne moom la ñuy wax mooy cër comme ni nga xam ne noonu la ko waxee maanaam noonu lañ ko gisee woon ci aaya bi loolu lay tekki muy cër bu ñu teg boo xamante ne euh, day leer ni lii pour ñii mu nekk loo xam ne maalum bu ñu xam la waxoon nañu tamit ne maalum borom subhanahu wa indi na ko ci alquran muy aju ci juróom ñaari mbir muy euh, kitaabu maalum qadarun maalum yawm ma'lum waqt ma'lum euh, haqqun euh, euh, ma'lum rizqun ma'lum maanaam fii haqqun ma'lum ak li nga xam ne moom mooy maqaamun ma'lum fi nan wa maa minnaa illaa lahu maqaamun ma'lum moom lañu fàttewoon suñu jotaay bi wees gis nañ ne maanaam mooy fii borom subhaanahu di wax di wax ne malaaka Eh, ñoom day amul ci ñun malaaka yi maanaam di wax ci waxal ne wala bokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ko jege moom borom subhaanahu wa ta'ala ne am na illaa lahu maqaamun ma'luum loolu ne am na benn maqaama boo xam ne bu ñu xam la maanaam fi la borom subhaanahu teg ñi nga xam ne dañoo jege yàlla yëpp ci malaaka yi ak lu dul malaaka ak nit ñi ak mbindeef ñi jege borom subhaanahu wa kenn ku ci nekk. dafa am maqaama boo xamante ne bu la teg la euh, te comme niñ koy waxee maqaama ko xaysa aqaama ko maanaam euh, comme li al imam ibn Ata'illah wax rahimahullah idha aradta an ta'rifa maqaamaka fanzur fi ma yuqimuka boo bëggee xam sa maqaama lan la xoolal fan la la borom subhanahu wa ta'ala teg fi la borom teg rek mu loolu moom foofu xamal ne sa maqaama la euh, maanaam ci ay jëf maanaam xoolal ci lan la lay xiir ci lan la lay jëfloo fan la sa xel di dal ci lan ngay nekk ba sa xol maanaam lu yëg nii vraiment nekk nga yaa ngi ci sa élément et cetera comme yu mel noonu euh, xoolal lan la rek boo xoolee loolu euh, euh, ak ci lan ngay nekk à l'aise dëgg-dëgg ci lan la sa xol di jéng di jëm ci lan lan moom mooy ci ngay fiixi lan mooy li nga xamante ne mooy jëf yi nga xamante ne vraiment loolu boo ci nekkee amoo ci ay jafe-jafe et Euh, ak wala bokk lu mu mënti doon danga euh, da nga ngir borom subhaanahu wa taala xamal ne loolu moom mooy sax maqaam euh, kon li nga xamante ne moom mooy lissaa'ili maanaam kon lu ñu xam la muy àq muy cër boo xam ne bu ñu xam la waaye muy alal jooju lissaa'ili ñaar ki nga xamante ne mooy aji laaj ki nga xamante ne day laaj ci suñu jotaay bi wees tam gisoon nañ ko Euh, mooy ki nga xam ne dafa nekk ci xat-xat wala coono wala jafe-jafe ba nga xam te ne day ñëw di laaj waaye laaj boobu tamit dafa am xeetu laaj yi nga xamante ne moom mooy al as-su'aalu bi lisaanil maqaal ak as-su'aalu bi lisaanil xaal euh, mooy laaj ne moom la ñuy laaj ci làmminu maqaal maanaam mooy wax ak li nga xamante ne moom la ñuy laajte ci làmminu xaal maanaam nit ku nekk ci xat-xat ci coono ci métit maanaam ci jafe-jafe ci feebar tëdd hôpital et cetera wala mu nekk foo xamante ne mënu faa génne boppam xëy na yoon moo ko fa wala leneen nga xamante ne day nekk ci jafe-jafe yu mel noonu te mënta génn dem di laaj yi euh, mais kooku xaalam ci boppam mooy laajte maanaam kon loolu mooy al as-sa'il maanaam kooku ñaari xeetu ñooñu ñooy laajte mu am kon li sa'ili euh, wal mahrum mooy ki nga xamante ne euh, dañ koo xañ euh, xaram xaruma maanaam maxrum loolu la mooy mooy mi ngi jóge ci xaruma euh, man ndax ismu la moom tamit ismu maf'ul mooy complément d'objet euh, complément d'objet direct la fii mooy ne ku ñu def la maanaam ci baat xaruma bi tekki lu ñu xañ maanaam mooy muy tekki maanaam manaa mooy xañe euh, kon bu fekkente ne dañ koo xañ maanaam baatu moo tax xaram baatu xaram buñu naan nangam daf xaram li muy tekki mooy ne dañuy xañe ku ko def maanaam dañuy tere ku ko def euh, et que sam xel moo la war a téye ba nga nga xañ sa bopp ci jëf jëf jëf ju mel noonu loolu mooy ni mbir mi dafa xaram loolu moom moo tax xataa euh, ba par exemple buñu naan baytullah xaram néegu yàlla bu ñu ormal bi mooy Euh, dañuy xañe maanaam dañuy tere wala boog yow sa bopp yaa sam xel moo la war a jox moo la war a xañ lan nga def fa lu jaaduwul maanaam nga def fa lu jaaduwul loolu mooy xorma euh, d'ailleurs loolu moom moo tax euh, baat bi nga xam ne xattaa ba wolof ma lay wax mooy ne mbir la moo xamante ne xel doomu aadama yi wala boog aada yu baax yi yu rafet yi dañuy xañ nit ki maanaam dañ koy téye dañ koy jéng ba tax du du jalgati loolu maanaam du du du du ay xàqam maanaam loolu mooy ne mbir mi dafa am xorma kon lépp loo xam ne daf xaraam mooy ne borom subhaanahu wa taala daf ko jox gëdd ci anam goo xamante ne euh, xor maanaam xorma gi ko jox war dafay war a yegg ci loolu kenn waru koo def maanaam xorma gi ñuy jox borom subhaanahu wa ci mbir moom kenn waru ko def maanaam loolu mu kon dafa nekk loo dafa xaraam. maanaam moo tax même baat la nañ koy waxee fii lañ koy waxee baytullah xaram wala par exemple bu ne euh, sirku xaram maanaam bokkaale daa xaram wala ne euh, zina xaram maanaam jaaloo daf xaram voilà ne xotti ay xorma maanaam day xotti xorma xorma mooy lu ñuy xañ lu ñuy tere euh, fii nag ki nga xamante ne moom mooy mahrum mooy ki nga xamante ne d'ailleurs même gis nga dañu naan mahram mahram mooy koo xamante ne eh, da xaram maanaam day day day day xaram ci eh, nit ki maanaam walla bokk li xaram yenn yi xaram ci kanamu ci ñeneen nit ñi maanaam moom du xaram ci kanamu mooy ma xaram wala bokk ñu ne mooy loo xam ne koo xamante ne dafay xaram ci moom mu tekk la voilà Euh, mais ci yenn maan yi comme euh, zi mahram bu borom mahram maanaam foofu lu ñu tekki rek mooy koo xamante ne euh, soit xaraamu la nga takk maanaam ci maanaam xaraamu la mooy ne takk takk daf laa denc xaraamu la wala boog mu xaraam mu takkal maanaam nga boole ki boole ñaar yooyu moom mooy mahram ci jigéen maanaam ci jigéen di kooku mooy mahramam maanaam kenn ci ñaar yi bopp kenn ci ñaar yi moom mooy mahramu jigéen dégg muy kon baayam waaw way juróom wala yu mel noonu ay frère am et cetera mooy ñi nga xam ne mënuñu ko takk ndax day xaraam ci ñoom ñu xamante ne mooy kan maanaam ci cosaan dafa xaraam ñoom ñu takk ko ak ki nga xamante ne moom mooy euh, boroom këram moom it maxaramam la euh, ndax moom dagan na ci moom maanaam euh, ci moom rek la dagan ñi ci des ñëpp dafa xaraam ci ñoom maanaam kon li nga xam ne su doon keneen la day xaraam ci diggante ak moom moom day dagan na ci digganteem ak moom voilà léegi. Euh, mahrum kon fii mooy kon dañuy day jël baat bi day dellu ci cosaanu baatam maanaam ci boppam maanaam sans mu am istilaax boo xamante ne borom xam-xam ko maanaam parce que le fait euh, ñu ne nangam daf xaram wala ñu ne moom moo tax baat bi cosaanu cosaan boobu baat boobu kii la euh, dafa am istilaax maanaam li ñu naan jargon technique la mooy terminologie la bu borom xam yi di jëfandikoo ngir tegtale loo xam ne borom subhaanahu daf koo tere. ci buntu sharia daf koo tere terewul woo xamante ne euh, daf cee dogu ci anam goo xamante ne képp koo xamante ne da kaa def da ngay am maanaam euh, da kaa da kaa def mooy da nga jalgati xorma googu ba def ko da ngay yelloo euh, bugal waaye képp koo xamante ne daf koo bàyyi te jaamoo yàlla bàyyi googu mu jaamoo ko yàlla borom subhaanahu wa day yelloo lan day am ak pay maanaam kon loolu mooy lu xaraam Euh, euh, mais bu fekkente ne fii la nag euh, kii dañ ko xañ maanaam kon day delluwaat ci cosaanu baat bi mooy ku ñu xañ la maanaam lan lañ ko xañ mooy am wàll mooy alal day dellu ci alal bi maanaam ngir ne loolu moo yanu maanaa ci ne loolu lañ ko xaj mooy alal bi ci anam goo xamante ne du ko mën a jëfandikoo léegi nag maxrum boobu mooy kan borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam tafsirkat yi nit yàlla yu mag yi radiyallahu anhum dañoo wutee ci maanaam bi baat la Euh, ku mel ni euh, mbooloo ci saxaaba yi ak taabiina yi euh, rahmatullahi alayhim wa radiya ku mel ni Seydina Abdullah ibn Abbas ku mel ni Seydina Aisha ummul mu'minina ku mel ni imam Sa'id ibn Musayyib ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahma radiyallahu anhum ñoom dañuy wax ne li nga xam ne moom la mahrum fii di tekki maanaam baat boobu nag ñoom ñu bari ñoom xataa eh, ak ku mel ni al imam Ibrahim ibn Yazid eh, ñoom dañuy wax ne al muxaaraf lay tekki maanaam eh, muxaaraf nag léegi ñoom nañ koo firi kenn ku ci nekk dafa wute ñenn ñi dañ koo firee comme ki nga xamante ne amul cër alladhi laysa lahu sahmun fil islam maanaam koo xam ne amul benn cër ci l'islam maanaam mooy lan mooy gis nga li am ci réewu tubaab yi Euh, te yi am maanaam ci yenn réewu jullit ñi ah euh, muy ay xeeti quota wala boog ay xeeti allocation yoo xamante ne dañ koy jox nit ñi parce que amuñu alal amuñu am-am euh, nga xam ne yenn dëkk yi am nañ ko nga xamante ne nit ki lu mu lu mënti doon maanaam bu xëyee dañuy xool selon maanaam mooy kan ak lan la yelloo ñu xool ne kii mën nañ koo jox ci alal ji maanaam ndax xëy na euh, loxoom jotul ginnaaw euh, loolu nag bu ko defee mu mën a dund dignement maanaam te du soxla di laaj kenn du soxla di saraxu kenn léeg-léeg nag mbir yi demee noo xamante ne euh, mbir yi day demee noo xamante ne nit ki du am loola maanaam cër boobu nga xamante ne moom la ñuy joxe nit ki du ko du ko am maanaam xëy na day am lu ko gàllankoor wala boog ay mbirum daal day demee noo xamante ne daal du ci mën a jot kooku moom mooy al mu xaaraf kon bu boobaa day nekk koo xamante ne duñ ko jox euh, cër alal ci li nga xamante ne moom la jullit ñi maanaam moom lañ ko war a jox euh, léeg-léeg tamit maanaam mu xaaraf ñu firee ko euh, ci nga xamante ne alalam maanaam mooy barkeelul maanaam ya borom daal borom daal daf ko nattoo ba alal ji du fulandiku loolu nag mooy ne koo xamante ne xëy na dafa ñàkk loolu wax la boo xamante ne euh, ku mel ne euh, euh, ñenn ñi maanaam ñoom imam Mujaahid ak ñu mel ne ñoom rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàppee ni kooku loolu moom mooy li dal maanaam moom kooku mooy almahrum mooy nga xamante ne loolu moom mooy problème mu am gis-gis ci biir mahrum ba tey ku mel ni imam Qatada ak imam Az-Zuhri rahmatullahi alayhim di ñaari imam ci xam-xam yu bare bari ci domaine euh, xam-xamu l'islam yi euh, ñoom ñaar ñoom liñ gis mooy almahrum ñu ne moom mooy ki nga xamante ne du laajte maanaam amul mais du laajte comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne euh, laysal la laysal miskin alladhi yaruddu tarudduhu tamra wa tamrataani wal akalata wal akalataani ci beneen riwaaya mu ne wal luqmat wal luqmataani walakin al miskinu alladhi laa yajidu ghinan yughnihi fa yuftanu alayhi naasu fa yutasaddaqu alayhi nit ki miskin bi ki pauvre ki amul du ki nga xamante ne euh، boo ko joxee benn tàndarma wala ñaar mu dem wala bokk nga jox ko benn yoon lekk ñaar mu dem wala nga jox ko ab dànk benn wala ñaari dànk mu dem waaye ki nga xamante ne moom mooy miskin bi maanaam mooy ki nga xamante ne euh، du euh, amul alal amul alal bu ko doy bu ko defee Euh, nit ñi mën a imaginer ni kii xëy na dafa ñàkk et que euh, ñu mën ko wax sarax euh, loolu kooku am na ñi nga xamante ne maanaam kon ñoom ñi ñoom loolu lañu wax mu am ñi nga xamante ne ci borom xam-xam yu tafsir yi ba tey yi ñu mag ñi ñoo xam ne dañoo jàpp ne mooy ki nga xamante ne amul maanaam cër ci ganima gi ak fay bi maanaam mooy bu fekkente nit ñi dañoo dem xeexi ji moom bi bi gars yi amee butin de guerre maanaam bi ñu ci gagné maanaam moom amu ci benn cër ci anam googu nag tax mu daal di am xeetu ndóolu moo xoolee kon wax jooju jege na wax ji nga xamante ne moom mooy wax njëkk ji wax jooju nag ki nga xamante ne moom moo ko wax moom mooy alxasan ibn euh, muhammad euh, ibn alxanafiya muy sët sët ci sayyidina ali karamallahu wajhahu euh, nekk tamit ak tamit ku mel ne imam muhammad ibn kaab al qurazi rahmatullahi ala al jami' ñoom li nga xamante ne noonu lañ ko waxe kon mooy li ñu mujj wax mooy ne Euh, ñoom dañoo jàpp ne mooy bu ki nga xamante ne bu ñu xoolee nit ñi bu ñu xeexee ba noppi alal ji ñoom duñ ci mën a am dara euh, ngir xëy na dañoo participer woon ci xeex bi wala boog mu amoon ay xeeti gàllankoor yu waroon a tax ba ñoom bokkuñ ci ñi nga xam ne ñoom dañoo am euh, bu boobaa kooku day daal nekk nga xamante ne moom mooy maxrum ku mel ni mu am ñeneen ñoo xamante ne dañoo gis ne déedéet mbir mi beneen gis-gis am na ci te gis-gis boobu bu ñu xoolee comme li nga xam ne moom mooy euh, kii euh, tartiw bi ñuy def maanaam bo boo na seetloo bi ñu tàmbalee ba léegi am na benn euh, mbir bu ñuy méthodologie bu ñuy jëfandikoo bu bu efficace ci ci ci firi ci xam baat yi la ak maanaa la mën a am mooy mooy tartiw moo dañ koy wax maanaam mën nañ ko wax tamit yatlu na xaqa tilaawati ak wa rattilil qur'ana tartilan maanaam mooy. nga jël baatu alquran yi eh, tekkiwul rek nga di ko jàng maanaam mu nekk baat boo xam te ne da ngay jàng ne baat bi lii lay tekki maanaam nga teg ko déedéet mais mooy nga jël ko nga mu mel ni loo lu croisement boo def ci mbir mi maanaam croisement boo def ci baat yi ci anam goo xamante ne da ngay xam ne da nga naan baat bii kat comme ñëw na fii ñëw fi ñëw fii kon baat bi lii lay tekki maanaam Euh, kon loolu moom mooy tey euh, koom ki nga xam ne mooy euh, al imam Abdurrahman ibnu Zayd ibnu Aslam ak baayam Zayd ibnu ñu mel ni ñoom rahmatullahi ala al jami' nga xam ne waa kër bu am barke lañ ñoom mawla ay mawaali lañ maanaam ay mbaa yàlla lañ yoo xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu moo goreloon seen moo leen goreloon comme Aslam ah Zayd ibn Aslam ci sëriñu imam Malik yu mag yi bokk Aslam moom ci boppam maanaam daanaka mën nañ ne bëkk néegu Seydina Omar la woon radiyallahu Abdurrahman ibn Zayd maanaam bi nga xam ne mooy imam ci tafsir bu mag bi nga xamante ne ci téere tafsir yi boo déggee ibn Zayd nee na maanaam Zayd boobu Abdurrahman ibn Zayd boobu la ñu wax euh, rahmatullahi alayhi maanaam ñoom dañoo jàpp ne non non ki nga xamante ne moom mooy euh, al-mahrum ki nga xamante ne bu ñu xoolee alquran baat boobu fi mu ñëwaat euh, ñi muy tegtale ñooñu ñooy mahrum mooy ki nga xamante ne ay toolam dafa yor ay tool tool yi ñu. ñu ñu mu am lu ko yàq daal maanaam mbay mi xëy na ngelaw li ñëw wala euh, aw daay wala yu mel noonu ñëw daal di yàq tool yi carrément kooku loolu moom mooy euh, mahrum te loolu li koy tekkale mooy comme buñu demee ci suuratul waaqi'a borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi naan afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u la ja'alnahu hutaman fa zaltum tafakkahuna mu daal ciy teg na inna la muhramuna bal nahnu mahrumuna maanaam kon Euh, loolu mooy euh, xanaa gisoo leen bi nga xamante ne moom ngeen di bay ndax yéen yéenay jëmbat garab gi wala boog ñun ñoo koy jëmbat ndax suñu neexoon ñun borom bi subhaanahu dañuy def suuf si bu nekk ay matt yoo xam ne doo leen ci mën a bay dara voilà bu ko defee nag ngeen xëy jaaxle tiit maanaam euh, perte lépp ba pare naan naa la muhramuna ñun day dañoo ñoo mbir yi ak alkade daa dal suñu kaw musiba daal dal na bal nax nu maxrumuuna bal li fi nekk sax mooy nax nu ñun kat maxrumuuna dañ ñoo xañ dañ ñoo dañ ñoo xañ euh, kon mooy lan mooy suñu tool yi yàqu na euh, ak tamit ca suuratu Nuun ñi nga xamante ne mooy euh, boroom tool ya nga xamante ne ñooñu seen bàyyi dañoo amoon asxaabal jannati ni boroom subhaanahu wa laa tuddee noonu mooy boroom tool ba nga xamante Eh, ñoom eh, seen bàyyi dañoo dañ da da daf dafa amoon ngar di tool tool bu mag a mag a mag a mag a mag eh, exploitation bu rëy mais ñoom ñu ne comme saa yu daan góob seen bàyyi daf daan maanaam miskin yi maanaam pauvre yi miskin yi faqir yi miskin yi dañ daan ñëw di ci jariñoo lu bare bare bare léegi léegi nag loolu lañ bëgg daal ñun suñu bàyyi bi yëwén boobu moom moom na ko bàyyi quoi parce que ñun dinañ ñëw dinañu tool dana danañu jëlal suñu bopp ah, mbay mi et que ñun ñoo koy jëfandikoo après bon bu dee am xëy na kuñ ci jox ñoo koy dañ ko jox mais mais moom euh, rien ne sera plus comme avant lu suñu bàyyi doon def moom c'est fini moom loolu loolu dootu amati moom incha allah euh, borom subhaanahu wa taala mais ba ñu demee euh, bi ñu xoolee dëgg-dëgg tool maanaam affaire bi nag jaaxal leen ñu ne inna la daalluuna bal nahnu mahrumun maanaam ñu ne eh, ñun dañu réer parce que bi ñu ñëwee dañoo fekk lépp yàqu tool bi lépp ñu ne non warta nekk fii parce que non tool ñun dañoo réer inna la dalluna ñun dañoo réer fii fii bu fii dañu dañu dañoo jaawale yoon yi euh, mais bi ñu xoolaatee gis ne yoon yi effectivement noonu la fi ñu jaar effectivement foofa la ba yegg si foofa ah bal nahnu mahrumuna bal li fi nekk mooy nahnu ñun mahrumuna dañoo xañ maanaam mooy tool gi dañu xañ maanaam njariñ gi waroon a juddoo ci tool gi dañu koo xañ voilà ñu gis nag gisuma fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalaa'am ñu daal di nag commencé nag di euh, di ñaññante nag voilà euh, kon voilà moo na qaala awsatuhum alam aqul lakum lawlaa usabbihun gis nga gis nga nag ki ki ki euh, ci ñoom maanaam moom nag moo leen commencé woon di leen di leen di leen di leen delloowaat nag ci di leen yedd kon ay yooyu dañuy tegtale ne. ki nga xamante ne moom mooy kon al mahrum mooy ki ñu eh, xañ mooy kan maanaam mooy nga xamante ne moom toolam maanaam eh, dafa yàqu maanaam te eh, loolu yàqu ko moom mooy ngelaw leeg wala aw daay wala yu mel noonu wax jooju nag nuroo naag beneen wax bi nga xamante ne tamit wax nañ ko ba tey ci ne mahrum kooku la moom mooy waxu al imam Abu Qilaba rahimahullahu taala bokk ci imam tabi'in yi tamit rahmatullah alayhim Euh, nekk imam bu mag mag nekk koo xamante ne ndaw ngay saxaaba yu mag yi la radiyallahu anhum euh, an nekk ko rawat na euh, takkoog soxna Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha moom moom dafa ni dafa amoon sayu maanaam benn xeetu mbënd boo xamante ne dafa xewoon ca Yamaama tool maanaam nit ki toolam tool bi yëpp yàqu mbay moom mbayul yëpp yàqu exploitation yi lépp lépp lépp ak jur ga ak euh, mu ne am kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ku gisoon loolu daan ne kii moom mooy almahrum maanaam alquran bu naan almahrum kii la maanaam kon nga gis ku mel noonu kon lay wax kon bu boobaa wax jooju tamit day dëppoo ak li nga xamante ne moom la ku mel ne al imam Abdurrahman ibn Zayd ak euh, seen waa kër maanaam baayam al euh, imam Zayd ibn Aslam wax rahimallahu jami' wax nañu. Euh, kon euh, ay ay ay ay ay koo xamante ne tamit euh, ne maxrum mooy ki nga xamante ne day liggéey mais mënta am dara maanaam day liggéey mais mënta mënta am dara loolu tamit bokk na ci wax yi nga xamante ne borom xam tafsir yi ñenn ñi ci ko rahmatullahi alayhi mooy kon koo xam ne loolu kooku la moy travailleur pauvre mooy koo xam ne day liggéey mais amul amul alal voilà amul alal dafa ñàkk dafa ndóol malgré que loolu nag ñu bari dañoo foog ne miskin mooy ki nga xamante ne amul alal du tout dana am dara dana am liggéey dana am ci lu mu jàpp mais la jàpp moo ko dul doy moo tax euh, ci jafe-jafe lay ne moo tax ngay gis ñi nga xamante ne bu ñu euh, euh, seen salaire bu rotee maanaam ñoom buñ ci jëfandikoo daanaka léeg-léeg naqar gi ñuy dundee ak xat-xat ak coono gi ñuy dundee daanaka dañ ci mën a jënd rek benn butéelu boisson naan ko ngir mën a féexal seen xol ngir métit ak coono ak tartar xamante ne moom la ñuy dund euh, ngir mën a xaw a féexal seen xol tuuti kanam euh, loolu rek lañ ci mën a def mais sinon euh, seenu payeeku gi ak coono gi ñu ci weeru yëpp bu leen daanaka jariñ lu bari loolu am na tamit ñi nga xamante ne kooku moom maxrum la ba tey mooy koo xamante ne dëgg-dëgg dañ koo xañ eh, maanaam eh, loolu am na tamit wax comme eh, ku mel ni Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu moom dafa romb benn xaj maanaam dafa romb benn xaj ànd ak ay gaayam am ñuy tukki ñu romb xaj mu daal di jël ci ndawal li mu yoroon daal di koy jox daal ni kii mooy maxrum maanaam alquran bu naan maxrum kii la maanaam loolu nag li tax moom mooy ñi nga xamante ne xëy na dañu nekk ay rabu àll wala ay njaay àll wala ay jur gi nga xamante ne euh, mooy bàyyi may yi nga xamante ne dañuy taxawaalu euh, wala boog amuñu fu ñu dëkk amuñu ku leen di toppatoo euh, ñooñu tamit maanaam mat nañoo bàyyi xel maanaam ñooñu ndax tamit maxrum lañ kon boobaa saa il day daal di nekk nit ki maanaam bu boobaa nit képp kuy doomu aadama rek day dugg ci biir saa il Euh, ak nu mu ñàkkee bu boobaa maxrum day daal nekk ki nga xamante ne moom la ñu mooy jaay àll yi mooy rabu àll yi mooy mooy jur gi mooy ñi nga xamante ne daal euh, dañuy nekk ci dañuy soxla leen ku leen toppatoo naam loolu lu noble lu rafet la lu baax la euh, waaye foo xamante ne daanaka dañuy sacrifier doomu aadama yi ngir mën a teral ñi nga xamante ne ñoom ñooy jur gi maanaam ñooy bàyyi may naam kon nañ leen sóoraale ci mbir yi nañ leen bàyyi xel eh, nañ am yërmande ci ñoom nañ leen di toppatoo loolu yëpp lu wér la lu baax la eh, waaye nag nit ci gën a yelloo maanaam nañ ko defal yëpp en même temps mais bu ñu ne parce que sous prétexte que eh, dañuy toppatoo li nga xamante ne moom mooy bien-être animaux yi que ni dañuy daal di salfaañe li nga xam ne moom mooy bien-être doomu aadama ci jëmmi boppam maanaam loolu tamit dootul nekkati lu yamo maanaam Euh, yooyu ñoom ñooy wax yi nga xamante ne yooyu euh, euh, lañu teewlu ci yi nga xamante ne wax nañ ko ci baatu mahrum muy ay wax yu wuute waaye comme li nga xamante ne moom lañuy li ñuy tënk mooy li nga xam ne moom la imaamu mufassirina tënk ci wax bi te mooy al imaam Abu Jaafar Muhammad ibn Jarir ah Muhammad ibn Jarir ah tabari imam at-Tabari rahimahullah dafa ni Euh, li gën a yelloo ci ñu wax ko ci ne mu kooku mooy mahrum mooy ki nga xamante ne mooy lépp mooy képp koo xamante ne dafa ñàkk alal ak anam gu mën a tax mu ñàkk alal ba pare mu soxloo mu aadi woo ko nekk ci ne nekk ne maanaam soxla ko ak lu mën a wërwërloo boo xoolee kon bu boobaa euh, du ne firi yële ñi ko firi seen firi baaxul mais li muy tekki mooy dañoo firi mbir mi euh, ci ay xaaj maanaam ci seeni xaaj maanaam mooy eh, ci ay exemple maanaam dañoo joxe exemple ci maxrum kenn ku nekk ñoom da nga ne eh, maxrum mooy ku mel nii maanaam mooy boo ci bëggee xam exemple loolu moom moo tax ku mel ne imam ash-Sha'bi eh, rahimahullah ah, al imam bu mag la ci imam tabi'in yi Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi rahimahullah moom dafa ne juróom-ñaar fukki at a ngi nii may jéem a xam maxrum exactement kan la maanaam exactement kan la waaye gënuma koo xam nii nii tey que na ko jàppe woon maanaam que que que ba ma koy njëkk seet bi jéem a xam kan la maanaam lool tamit day wane dëgg-dëgg imam yooyu ni nga xam te noonu la ñu nekkee ñoo xam ne dañoo sàmm ci diine ak balaa ñuy àddu ci mbir maanaam ni nga xamante ne noonu la ñu koy gëstoo ak noonu la ñuy bàyyee xel maanaam bi bañ di rek waxee seen xalaat ak seen gis-gisu bopp jàpp ne seen xel rëy na ak seen xel war naa doy et que nu leen neex la ñuy jëlee ak àddi ko loolu day wane sàmm bu mag googu nga xamante ne moom ah, moom moom moom comme li Seydina Abubakar waxoon euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, bi nga xamante ne moom lañ ko benn ci baati alquran yi euh, fekk xamutoon lan la Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu fekk xamutoon kan la mu daal ne ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni idha aqulu ala fi kalamillahi ma lam a'lam maanaam Euh, ban asamaan moo may mën a keralati ban suuf moo may mën a attanati bu fekkente ne damay wax ci kàddu yàlla loo xam ne xaw maanaam euh, loolu daf daan nekk loo xamante ne ñoom seen doxalin la ñoom as-salafu salih radiyallahu anhum loolu moom moo nekkoon seen doxalin bu rafet euh, kon ala kulli xaalin képp koo xamante ne dafa am dafa soxla alal dafa soxla am am dafa soxla ndimbal dafa dafa ak lu mën mënti demee kooku bu maanaam day daal di dugg ci baatu maanaam maxrum voilà day daal di dugg ci baatu bu boobaa kii laajte benn maanaam kenn la ci biir maxrum wu ñi nga xam ne dañ leen na xañ kii laaj kenn la ci ñoom maanaam sa tegtalewul ne maadaama ne nit ki mi ngi laaj rek duggul ci maxrum déedéet waaye mën na nekk ne maanaam benn melo la ci seen melo maanaam mu nekkoon zikrul xaas euh, zikrul am ba'dal xaas maanaam dañoo tudd généralité part généralité ginnaaw bi ñu tuddee particularité ba Euh, kon bu ñu xoolee aay yi nga xamante ne kon lii moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy euh, piri aay yi léegi ñu ñëw ci jàngat yi nga xam ne moom lañuy jëlee ci suñu ñaari aay yi di ñaan borom subhaanahu wa ta'ala mu yenk wala ñu kàddu yi nga xam ne ñooy yu gën a mëdd te yi nga xamante ne dañuy dëppoo yi nga xam ne moom la sopp te gërëm ko subhaanahu wa ta'ala ci barke rasulullah alayhi salaatu wassalaam bokk na ci li ñuy jàngatee kon ci suñu aay moom mooy Euh, mais euh, melo yi nga xamante ne moom mooy melo yi borom subhaanahu wa suñu aaya bi euh, melo la woo xamante ne melo ku jeex ci borom bi la subhaanahu wa ta'aala bi nga xam ne dañoo jokk ci borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam mooy ne nit ki su ko matalee sëkk day daal bokk ci maanaam day tegte la ne lii benn melo la ci melo ñu mel noona et que nit ki lu mu koy gën di incarner maanaam mooy ne gën na incarner benn melo boo xamante ne dafa jagoo particulier euh, dafa dafa dafa sine qua non la maanaam mooy lu mënta ñàkk la ci kii ñi nga xam ne dañoo jokk ci borom subhaanahu wa ta'ala te yegg ci dëgg-dëgg ngir lan ngir ne bi nga xamante ne moom la wax illal musallin daal di wax alladhina hum ala salatihim da'imun mooy ñi nga xam ne dañuy sax ci seen julli loolu leeraloon nañ ko léegi nag mu daal di wax ne ñooñu boo xoolee ci seen melo yi di nga ci gis tamit ne mu nekk ñoo xamante ne walladhina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal euh, haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum Euh, te ñooñu mooy ñi nga xamante ne kon ci seen alal yi dañoo am cër boo xam ne dañ koy cërale ñi nga xam ne ñoom ñooy ñii laajte ak ñi nga xam ne dañ leen a xañ te loolu noonu nga xam ne moom la melo woowu nga ne moom la wax ci ñoom euh, moom la wax tamit ci al muhsinuna fële ca sourate Zariyat euh, innahum kaanu qabla dhalika muhsinin mu daana kaanu qalilan min al-layli ma yahjuna wa bil-ashari yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum maanaam kon muy melale ñi nga xamante ne tamit ñooñu ñooy euh, maanaam muhsinuna yi mooy ñi nga xam ne dañuy rafetal maanaam dañoo nekk ci maqaama ihsaan kon bi gis ne daraja boobu nga xam ne moom la leen tuddal muy maqaama ihsaan euh, mooy ñi nga xam ne dañoo nekk borom subhaanahu wa ta'aala jeex ci moom jokk ci moom di nekk ci maanaam ci anam gu ñu mënti nekk ñu ngi jaamu borom subhaanahu wa te seen jaamu googu dañ koy jaamu comme si ñu ngi koy gis te xam ne bu ñu ko gisul moom borom subhaanahu wa ta'aala ngi leen di gis. Euh, ñooñu dañoo nekk ñoo xamante ne mu ne wa fii amwaalihim haqqun lis-saa'ili wal mahruum maanaam seen alal dafa am euh, kon boo xam ne dañ koo jagleel ñi xamante ne ñooy ñiy laajte maanaam ak ñi nga lañu xañ maanaam kon melo yi dafa bokk ci euh, kon li ñuy jàngee ci ay ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci maqaama yu kawe yi maanaam dafa bokk tamit ci seen melo lu mel nii bokk na ca kon ba tey ci li ñuy jàngee ci ci ci kon ndax ndax waaw boobu nga xamante ne moom lañ la waxoon la waawu bi nga xam ne waawul jame mooy day boole melo yi ni lii maanaam kon mu mel ni comme si eh, day ay xeeti feeñu la yu wuute maanaam ci eh, ne ki eh, nii la mel mais tamit nii la mel bu boobaa mu ay caractéristiques yu bari yoo xamante ne yooyu lay melo bii moom mooy ñaareelu melo bu mag bi nga xam ne ci maara ji ah bii moom mooy ñaareel bi Euh, loolu nag euh, kon dañ ci gisee ni ci biir loolu mooy gisoon nañ euh, ne waaw boobu nga xam ne mooy waawul jaxe am na beneen waaw bi nga xamante ne moom mooy bi nga xamante ne moom moom la ñu tuddee waawul fanaa maanaam mooy ñi waaw woowu mooy waaw bi nga xam ne day tegtale ak jeex ci borom subhaanahu wa taala loolu nag borom subhaanahu wa daf koy faral jëfandikoo surtout surtout su koy jëfandikoo ci yeneen bi alayhi salaatu wassalaam Euh, ndax daf naan ko masalan euh, danaan danaan maanaam day wane ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeexee lu tere mu jeex moos ci borom subhanahu wa ta'ala te moom mooy sangu ñi nga xam ne dañoo jeex ci borom subhanahu wa ta'ala maanaam dañoo tahqiq mooy dañoo réaliser li nga xamante ne moom mooy fanaa bi mooy jeex gi ñu jeex ci borom subhanahu wa ta'ala euh, moo tax borom subhanahu wa ta'ala bu naan wallahu wa rasuluhu daal ne ahaqqu an yurduhu in in kuntum mu'minin maanaam. Euh, in kaanu mu'minin maanaam wallaahu buur yàlla wa rasuluhu ak yenentaan bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ngi gis ne waaw googu mu boole mu def foofu waawul fanaaw la mooy ne yàlla muy yenent bi sallallahu de jeex gi mu jeex ci yàlla mooy maanaam dafa moo tax mu ne yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wasallam mais fekk ne yenentaan bi ci boppam sallallahu alayhi dafa jeex ci yàlla moo tax mu ne axaq moo gën a yey mu daal di wax maanaam mu jëfandikoo ko ci benn euh, kii euh, au singulier maanaam defu ko Eh, ne ñoom ñaar maanaam mu daal di eh, def ko ci duel maanaam ko wax ne ñaar lañ déedéet ko def ah eh, au au singulier an yurduhu ci ñu gërëm ko maanaam ñu gërëmloo ko maanaam an yurdu ñu gërëmloo kan hu moom maanaam waxul ne ñu gërëmloo an yurdu hu maa waxul ñu gërëmloo leen ñoom ñaar déedéet def ne ñu gërëmloo ko maanaam mooy ne gërëmloo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy gërëmloo yàlla lu tax parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa jeex ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala waaw boobu la ñu waawul fanaa te loolu moom mooy euh, lu comme fi mu naan li tu'minu billahi wa rasulihi euh, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mooy ne ngir ngeen gëm buur yàlla subhaanahu wa ak yenen tam bi sallallahu ba pare daal ci teg wa tu'azziruhu gis ngeen ngeen daal di koy euh, fonk maanaam màggal ko wa tu'azziruhu watu jàppale ko wa tuwaqqiruhu te ngeen wet ko wa tusabbihuhu te ngeen sabbal ko maanaam ngeen firi ci géejëm gi Euh, géej gi turam yeeg meloom yi bukratan wa asila suba ak ngoon te da gis ne ginnaaw bi mu waxee yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam la tudd te ànd ak ba pare lépp mu daal di koy def lan euh, au singulier maanaam lépp mu daal di koy def au singulier deful dara pluriel wala mu def ko ci duel maanaam muy mel ni ñaar lañ déedéet lépp daf koo def ci kenn te loolu nag euh, Euh, loolu boo gisee mu am mooy ne euh, boo xoolee euh, li koy gën a firndeel fi mooy ne dëgg-dëgg yenn bi saa sax dafa jeex ci borom subhaanahu wa ta'aala ci même saa boobu mi ngi naan inna alladhiina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna Allaha yadullaahi fawqa aydiihim ñiy jaayanteeg yow dëgg-dëgg yàlla rek lañ loxo yàlla sax moo tegu seen kaw seen kaw loxo kon nga gis ne bu ñuy jaayante ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam borom subhaanahu wa ta'aala la jaayanteel euh, te mu ngi naan ko euh, loxol yàlla mu moo nekk euh, ci seen kaw loxo c'est-à-dire que yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom maanaam moom moo feeñu waaye maanaam borom fanta dafa feeñ ba jeex tàkk ci yenente bi sallallahu wa sallam loola tax mu ne man ra'ani faqad ra'a haqqa képp koo xamante ne gis na ma man yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis na euh, dëgg gi maanaam euh, booru yàlla subhaanahu euh, wa ta'ala te moom mooy alxaq naka noonu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boroom subhaanahu wa ta'ala neen ko wa maa ramayta iz ramayta walaakinna allaha ramaa maanaam ba ngay sànni sànni woo waaye yàlla sànni maanaam loolu yëpp ci martaba boobu la ci maqaama jeex gi mu jeex ci borom bi wa ta'ala la ko waxee loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy Euh, saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi ci ñii nga xamante ne dañoo yegg ci borom subhaanahu wa taala euh, ñii ñi muy wax fii ci aay yi ñoom it dañ cee bokk mooy comme xoolal fi borom subhaanahu wa taala wax naan falam taqtuluhum falam taqtuluhum walakinna allaha qatalahum maanaam bi balaa muy wax wa ma ramayta iz maanaam yéen rayoo leen leen maanaam yéeféeri bi ngeen di xeex ak ñoom yéen yéen a leen rey waaye yàlla leen rey maanaam mooy yéen tam da ngeen a jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ngir kan ngir jëm yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon loolu yëpp day tegtale euh, ci anam gu leer ci ni ñi jokk ci borom bi subhaanahu wa ta'ala jeex jokk ci yoonu saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom tamit jeex boobu dafa am ci ñoom mu am kon ci biir loolu lu ñu tuddee tamit waawul euh, baqa mooy waawul baqa moom mooy waaw bi nga xamante ne day tegtale tamit ba tey ak sax maanaam mooy ginnaaw ba nga xamante ne jeex na tàkk maanaam dafa mujj nekk ku sax ci borom bi subhaanahu wa taala sax ci melo woowa euh, te moom mooy comme fi borom bi subhaanahu wa taala euh, di waxe ne an euh, naan anna allah anna allah bari'un minal mushrikiina wa rasuluhu ne buur yàlla subhaanahu wa taala jeex na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy mushrikuuna yi way bokkaale yi wa rasuluhu ak yenentaam bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, te bu ñu xoolee tamit li nga xam ne moom moo aju ba tey ci euh, waaw boobu am na ci euh, maanaam moom maanaam kon lool day wane ni ginnaaw bi moom bi mu jeexee ci borom subhaanahu wa kon yeneen ci saa dafa wëlbati ko feeñaat ci yàlla maanaam feeñaat maanaam feeñewaat borom subhaanahu loolu maanaam. mooy daf ko jeexal maanaam ci anam goo xamante ne moom boppam nekkatul mais borom subhanahu wa ta'ala wëlbati ko feeñalaat ko loolu mooy bakaaw bi maanaam euh, kon mu saxee borom bi maanaam mu saxee ci borom subhanahu euh, wa ta'ala mooy mu taxawee borom subhanahu wa ta'ala moo tax jullit bu nekk war na fexe tamit ngir mën a am tamit teraanga bu toll noonu mu jeexe moom tamit ci ki nga xam ne mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te melo yooyu mooy melo yi nga xam te ne moom la ñuy nga xam ne day dajale euh, melo yi yi nga xam ne mooy melo yi ñu jot wax mais aussi day dajale li nga xam ne mooy baqaaw mooy fanaaw mais day day dajale li nga xam ne mooy baqaaw moo tax waaw boobu day ñëw tamit ci forme li ñu tuddee waawu samaniya maanaam mooy waaw bi nga xamante ne euh, euh, mooy waawu juróom-ñetteel bi maanaam juróom-ñetteel bi. Euh, te mooy comme fi borom bi subhaanahu wa taala euh, di wax naan at-taa'ibuuna al-'aabid aabiduuna al-haamiduuna as-saa'ihuuna ar-raaki'uuna as-saajiduuna al-aamiruuna bil ma'ruufi daal ci teg wannaahuuna 'anil munkar maanaam muy euh, muy set muy huit maanaam wannaahuuna 'anil munkar wal haafiduuna li huduudillaahi wa bashiril mu'miniin maanaam suñu xoolee aay bi borom subhaanahu wa taala fi muy fi muy yi mu tudd dafa tudd juróom-ñaari melo bi muy juróom-ñetteel bi ci lay doog a indi waaw. mu ne ak taayibuuna way tuubi ndax dellu jël si lépp dellu si borom subhaanahu wa ta'aala al-aabiduuna ñooy jaamukat yàlla yu mag yi ñoom ñi nga xam ne alxaamiduuna ñoo dëkkee di sant borom subhaanahu wa ta'aala as-saa'ihuuna ñoom ñoo dëkkee ci di euh, maanaam euh, ci saa'ih day tekki ñaar mooy ki nga xamante ne day wër di xool borom maam lépp loo xamante ne dafa aju ci adduna bi maanaam moom buy tukki kéemtaanu borom subhaanahu wa ta'aala lay xool maanaam tourisme bi muy def tourisme spirituel la. Euh, mais aussi fi mu ne euh, fépp adduna bi moom maanaam dëkkul fenn en mais ndax xolam dafa jeex tàkk ci borom subhanahu bu jeexee ci borom nag subhanahu wa ta'ala doo ko amati fu mu dëkk réellement et que lépp fépp day day day day maanaam ci màggaayu borom subhanahu wa ta'ala kéemtaanu borom subhanahu wa ne loolu benn maanaa la ak ki nga xam ne maanaam buy tukki tamit da day euh, day koy day day day day day gis Euh, dëkk yi ni ñu wuutee ak baax lu mu gis rek mu gis ci kéemaanu borom subhaanahu wa ta'aala tamit beneen maanaa la ci euh, mais beneen maanaa bi moom mooy ñi nga xam ne ay woorkat lañ maanaam dañuy woor wala xeexkat lañ ci yoonu yàlla maanaam ñun ñëpp dañ leen di wax as-saa'iquuna selon wuute yi borom ci firi boobu noonu mën ko as-saa'iquuna a raaki'uuna ñuy rukkookat nga xam ne dañuy taxaw di rukkoo toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala as-saajiduuna ñu ñuy sujjóot nga xam ne seen xol dafa sujjóotal buur yàlla subhaanahu wa mu ne al amiruna bil ma'ruf ñooñooy ñi nga xam ne ñooy digle lu baax gis nga kon wax na ak sa taa'ibuna aabiduna xaamiduna saa'ihuna raaki'una saajiduna ba pare daal di wax daal di e, al njekk lu baax gis nga mu doog indi waaw wan naahu na anam munkar mooy waawu samadi ñi nga xam ne ñoom ñooy e, e, amir maanaam wan naahu na munkar ñooy tere li xam ne mooy lu bon mu ne wa bashiril mu'minin bégal ñi nga xam ne ñooy gëm kon day gis loolu melo woowu nga xam ne moom la foofu mu am beneen euh, comme euh, feneen fu mu tuddee waaw samaaniya mooy comme fi mu naan euh, muslimatun mu'minatun qanitatun ta'ibatun abidatun sa'ihatun sayyibatun wa abkara maanaam <laughs> nga gis foofu borom wa ta'ala di wax foofu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñu gëm maanaam borom bi subhaanahu di wax euh, soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam jullit ñu baax maanaam yu jigéen ñi nga xamante ne ñooñu tamit dañoo incarné parce que euh, léegi dafa am ay góor yu ko incarné mais itam ay jigéen ñoo xamante ne euh, dañoo incarné li nga xamante ne moom mooy melo boobu te loolu moom mooy fi mu fi mu naan asaa rabbukum asaa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan xayran minkunna daal ni wax ni muslimatin mu'minatin qaanitaatin taa'ibaatin aabidaatin saa'ihaatin ba fa daane sayyibaatin bu abkaara maanaam ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam yéen soxnaam yi na ngeen xam ne su fekkente ne moom dem na ba tàqalikoog yéen sax in tallaqakunna asaa rabbuhu léegi maanaam borom bi dina def moos lii mooy lan an yubdilahu dina ko weccee euh, azwaajan ci ay soxna yoo xam ne xayran minkum na ñoo leen gën ñoo xamante ne ñooñu euh, te loolu daf ko wax ngir ne ànd ak ne soxna yeneen bi sallallahu alayhi ñoo gën mais ànd loolu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala melale noonu quand mais ñooñu ñoo leen di gën euh, muy pour ne moom euh, ànd ak di daf leen def ngir gën ngir nekk ngeen nekk ci ronu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi gënal leen mais tey tey tey borom bi su ko neexee da leen bi ñeneen ñooñu gën leen gën waaye loolu borom bi def ko ngir ne ñooñu daf leen a tànn ci njàlbeen waaye borom bi am na sañ-sañ ak man-man ak kattan ci mën a def loolu waaye nag comme daf leen a Euh, loolu maam ci coobareem la defee ni amul kenn ku leen gën waaye ñooñu dañu mel ni yéen rek muslimaatin nekk ñoo xam te dañuy wombat ci borom subhaanahu wa taala toroxlu ay dañu ñoo xam ne dañuy gëm dëgg dëgg ngëm borom subhaanahu wa taala muslimaatin mu'minaatin taa'ibaatin dañuy dellu da saa su ne ci borom subhaanahu wa taala tuub di dellu bàyyi lépp loo xamante ne du yàlla ngir dem ci yàlla taa'ibaatin aabidaatin ñoo xamante ne tamit ay jaamukatu yàlla lañ saa'ihaatin ñoo xamante ne seen euh, Euh, xol day day ci euh, wala boog day day day wër adduna bi euh, di di di contempler màggaayu borom subhaanahu wa ci univers yi saa ay xaatin maanaam wala boog moo xam ne ay woorkat lañu woon ay xeexkat lañ ci yoonu yàlla saa ay xaatin ak sayibaatin maanaam ay jeeg lañu doon wa abukara ak ay ay jànqa maanaam dina ci am ay jeeg ba pare ak ay jànqa maanaam kon ne melo yii nii nga gis ne ci juróom-ñetteelu melo bi. ci la indee waaw loolu la ñu moo tax ñu naan ko waawu samaniya euh, waawu samaniya dafay am sax ci euh, mooy gis nga comme fi ah, waa asxaabu kahf waawu samaniya mooy fi ko borom subhaanahu wa euh, leerale mooy ci ci asxaabu kahf naan sa yaquluuna salaasatun raabi'uhum kalbuhum wa yaquluuna xamsatun wa saadis saadisuhum wa huwa wa yaquluuna xamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bil ghayb wa yaquluuna sab'atun daani la wa saaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi iddatihim voilà laa ya'lamuhum illaa qaliil falaa tumaari fiihim illaa miraa'an zaahira wa laa tastafti fiihim minhum ahada euh, mu ne dinañ wax ne juróom-ñett lañ di wa sayaquluuna salaasatun dinañ wax ne lañ raabi'uhum kalbuhum mooy seen xaj bi wa yaquluuna dañuy wax ne euh, sab'atun euh, wa yaquluuna xamsatun dañuy wax ne juróom lañ. saadisuhum kalbuhum ne seen juróom-benneel mooy seen xaj bi muy waa asxaabul am na ñu ne ñett lañ et que ñeenteel mooy xaj bi am ñu ne noono juróom euh, lañ mais ki leen juróom be benneel mooy seen xaj bi mu ne lii lépp rek man bi day bi di di di jam jam ci kumpa la rek muy muy diir rek tandus la waaye dañuy wax ne juróom-ñaar lañ waaye wa saaminuhum kalbuhum seen juróom-ñetteel mooy seen xaj mooy xajbal waaw waaye qul rabbi a'lamu bi ibaadihi waxal ne sa boroom nag moo xam seen seen lim mais bi muy wax wa saaminuhum la foofu la indee waaw mu loolu moo tax mu tuddee ko waawu samaaniya mais waawu samaaniya daa man bu ñu ko xoolee borom subhaanahu wa ta'aala daf ci melale nit ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñu màgg ñu kawe ñi ak ñi jeex ci borom subhaanahu wa ta'aala looloo tax maanaam nga xam ne dañuy am euh, dañ ciy roy ak maanaam nekk teg gi ñu nekk ci tànk yonent bi Eh, dañuy am en même temps maanaam eh, dañuy am en même temps fanaaw ak baqaaw ci borom subhaanahu wa ta'ala mooy dañuy jeex tàkk ci borom subhaanahu wa ta'ala maanaam ngir fay seen bakkan dañ ko fay taxaw ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala loolu nag ni muy amee mooy ne say bëgg-bëgg say namm-namm say eh, intérêt say xalaatin say doxalin lépp ngay jël nga teg ko ne sa bànneex yépp nga jël ko nga éliminer ko nga inhiber ko nga inhiber ko mais nga jël bu yàlla ak bu yenn saasam sam nga teg ko voilà loolu moom mooy fanaaw léegi nag boo demee ba mel noonu ba stable ci loolu euh, léegi yow bu yàlla dalay taxawal maanaam léegi comme que yow nekkatoo yow yàlla léegi léegi nag da ngay nekk ci par yàlla maanaam dangay nekk ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam sa zahir certes jëmm ji lay doon comme jëmmi ku nen sa jëmm bu bi la borom bi bindee te kenn nuróowul ak moroomam dëgg-dëgg kenn bokkut ak moroomam dëgg-dëgg waaye euh, loolu mooy ci biti mais sa biir moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo koy waxal loolu moom mooy euh, mooy mooy mooy jeex boobu mooy mooy mooy nga cumuler fanaaw boobu ak baxaaw gi te loolu noonu lañ koy amee mooy comme li ñu wax léegi mooy ne euh, sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dundal gi nga koy dundal. ci say wax ci say jëf say doxalin cër bu nekk boo ci defee li nga xam ne mooy la nga ca daan habitude ya nga ca daan amoon wala say xalaat ya nga ca amoon say doxalin ya nga ca amoon say bëgg-bëgg ya nga ca amoon da koy neenal maanaam da koy éteindre extinction fanaaw maanaam da koy fay nga bu boobaa boo ko fayee léegi nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom bosam mooy dund à travers sa bosew bu dee sa loxo bi doo ci nangoo defete lenn lu bokkut ak lu yeneen bi sallallahu baaxoo doon def ak loxoom bi maanaam sunna rek nga ci def bu boobaa mooy yow fay nga sa bos jeex na sa bos dee na euh, fay na léegi bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ci yow loolu lay teg loolu nag ko ci sa cër yëpp topp ko ci say xalaatam topp ko ci sa xol topp ko ci say bëgg-bëgg ko say gis-gis topp ko ci sa euh, bu boobaa bu matee nga daal di koo xam ne da ngay mat sëkk ci jëm yenente bi sallallahu Euh, kon loolu moom mooy fanaaw li nga xamante ne moom la ñuy wax ak baqaaw bi gis nga kon euh, loolu kon mat naa bàyyi xel maanaam loolu yëpp li li ñu wax nii loolu kon lu euh, mata bàyyi xel la kon xam naa incha allah dañuy daal di yam foofu bi di ñëw ñu daal di ci wàllu alal yi incha allah te buñ duggee ci alal nag dinañ dugg ci domaine yu am am solo incha allah rawatina ci buntu azaka maanaam. Euh, nan lañ koy génnee ci naka ak maanaam surtout yooyu noonu ak tamit alal maanaam am solo gi nga ne moom la ko l'islam jox moom gëdd d'ailleurs comme koy jàngee ci aaya bi nga xam ne ginnaaw bi mu tuddee julli moom la tudd maanaam ngir gëdd gu rëy rëy rëy gu borom wa ta'ala jox alal alal nee lu ko ku naan alal baaxul alal seytaane la alal nangam la kooku xamul lan mooy alal maanaam alal gis nga borom subhaanahu wa ta'ala bi muy melale ñu baax ñu màgg ñi ñu kawe nga xamante ne dafa réer seeni biir ñi nga xam ne ñoo jokk ci borom subhanahu yegg ci moom maanaam alal la la bokk na ci li mu leen njëkk a melal la ginnaaw julli mooy nan la ñuy doxaleeg seen i alal maanaam ak ban intérêt lañ jox alal ak nan lañ nen ne ni doxaleeg maanaam gëdd googu loolu tam dinañ ci ñëw ci jotaay bi di ñëw insha allah parce que dafa am solo parce que bëri bëri eh, gis-gis biñ ci am ak dégg-dégg biñ ci am baaxul ci anam goo xam te ne léeg-léeg buñ gisee sax ku am alal dañuy foog ne eh, kii nitu àdduna wala mënta nekk nitu yàlla wala yu mel noonu loolu tamit lool maanaam erreur boobu maanaam gis-gis boobu incha allah taala yëpp dinañu leeral ci l'islam gis-gis buñu ci am ci njàngat yi ñuy jëlee ci suñu aaya bi incha allah su euh, ginnaaw lool dinañ wax ci wàllul euh, fàggu yoonu alal yi tamit yan muy yi ci gën ak naka la euh, dinañ ci wax tamit après incha allah taala ci buntu maanaam alal boobu àq yi ci aju loolu bi ci njëkk nag moom la ñuy gën a détaillé maanaam mooy asaka asaka moom dinañ ci taxaw incha allah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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون